a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate jeexaloon nañ tarjama seydina Usmaan bin Affaana alayhi ridwaanul mannaan radiyallaahu ta'aalaa anhu wa ardaahu wa ja'ala al-jinaan wa jëlaloon nañu ay jataay nag waaye comme ni ñu ko dige woon te dañoo gisoon ne il mu leer moo tax mu jëlal ñu yooyu yépp seetluwuñu woon ne sax ndeke bare na noonu nag parce que boo seetloo tarjama Seydina Omar ibn al-Khattab moo gënoon gudd ci ñu mas a def waaw booba nag moo gënoon a jafe <laughs> waaw boobu moom ba ma ci paree damaa jaaxan <laughs> waaw wasalaamun ala almursalina ja walhamdulillahi rabbil alamin ci saase laa jaaxaan tellement dama jeexaloon waaw ci tarjama seydna omar sama baat bi daal di woon liñ naan daggale <laughs> walillahi alhamdu wal waaye bii ah ndax il fallait mu leer wax naa la ndax waxoon naa la këna xew-xew yi xew après dundu yonent mi alayhi surtout à partir de Seyna Ousmane biñ ko faatee noonu histoire boobu noonu bu jara seet la li ci wér nga koy dégg ci xulafaa yi surtout xulaf temps Ali après début fo foofu noonu ab mooy biñ faatee bi ñuy waaj a faat Seyna Ousmane rek ba ni nga xam ne ba ci ni mu demee loolu lu jara segg la waaw <laughs> suñu sëriñ mas nañuy wax radiyallahu anhu est-ce que yàgg na def na lan war na def deux ans boobu avancé guñu woon sax yenn avancé yi ci siira bi doon nañu laaj naan est-ce que bu ñu paree siira bi dañuy dugg ci euh, taarixul xulafa radiyallahu ta'ala mooy histoire xulafaa ur rashidun eh, ñu ne ko woon pour l'instant de loolu bokkul ci yi nga xam ne eh, yi ñu jàpp ne yu ñu yu ñu pare ngir def ko la pour l'instant mooy jamono jii moom bokkagul ci objectif yi waaye allahu alam allahu parce que en fait le fait que def nañ tarjama mooy gis nañ ñépp walillahi alhamdu wal minna li ni suñu boroom dogale mooy Seydina Ousmane lañ mujje en général <coughs> mooy par toftale lañ koy def Seydina Abu Bakar Seydina Omar na Ousmane après Seydina Ali radiyallahu anhu waaye ñun siira bi ni mu la parce que Seyna Ousmane moo njëkk Seyna Ali moo njëkk a tuub Seyna Ali Ousmane radiyallahu anhu te comme que dañ ne woon tarjama yi ku ñu kii ci saxaaba yi rek fi ngay njëkk gise gisee yonent bi alayhi salaatu salaam wala fi ngay tuube fa la ñuy defee sa tarjama ba mu des cas yu particulier comme Seyna Ousmane ak Seyna Kaab ibn Malik moom it dinañu jëlal lu bari waaw parce que xadiisam bi dafa gudd xadiisu Seyna Kaab ibn Malik te ci xew-xew bii ñu nekk ci ghazwatu ci juróom-ñeenteelu at mi ci gàddaay alayhi salaatu wassalaam ci lay xewe xew-xew boobu waaw ci lay xewe xew-xew boobu di bu Ka'b ibn Malik muy nettali moom tabu ay mbiram loolu dinañ ci ñëw insha allah daa yàggatu naa peut-être sax daa jataay bii di ñëw bii di ñëw ñu tàmbali Ka'b ibn Malik Seydina Ka'b ibn Malik bu ñuy gis li xew bon ci ñi nga xam ne bon loolu nañ bàyyi baag si mooy sinon bu dul woon ñooñu dañ ne ñeneen ñi ku ñu gis rek bañ lay tudd lañuy def sa tarjama kon que Seyna Ousmane Seyna Ali radiyallahu moo njëkk gëm yonent bi alayhi salaatu ci ndaw ñi moo tax moom lañ njëkkoon a def waaw Sayyidatu Xadiija lañ njëkkoon a def allahu akbar loolu dëppaale bu rëy la parce que mooy ki jëkk a gëm waaw mooy ki njëkk gëm ginnaaw ay waraqaak yooyu mooy ci njëkk a gëm. mooy Seydina Seydatuna Xadiija muy ummul mu'minin waaw waaw yonent bi alayhi salaatu salaam nga xam ne moom la ñuy gis ak dundam ah kon njëkke buur yàlla def ñu njëkke ki nga xam ne mooy ummul mu'minin yonent bi alayhi salaatu salaam mi nga xam ne mooy abul mu'minin moo jur way ngëm yàlla ñépp mooy seen ñooy mooy seen baay moo leen di nàmpal moo leen di moo leen di tëbb moo leen di jox ay lépp lu ñu yor ci lu baax ci moom lu jóge waaw lu ñu dal ci lu ñaaw rek mooy nag dañ ko bañ a topp moo tax waaw sàggane sunnaam ak lim ñu fi indil moo tax lu nekk lu dul lu baax di ñu dal léegi nag bu dee dunduk abul mu'minin lañuy gis yell na moos ñu tàmbalee doon xool saxaaba yi tàmbalee ki nga xam ne mooy ummul mu'minin di ya nday jullit ñépp di kan sayyidatu Khadija bint Khuwaylidin radiyallahu ta'ala anha wa ardaha waaw après ñu gisoon Seydina Ali après ñoom Seydina Zayd ibn Haritha njabootu yonent bi alayhi salaam Sayyidatu Ruqayya def nañu ko waaye foog naa ci moom lañ yem ci moom lañ yemoon ne finalement gis nañ ni jigéen ñi defoon nañ nisaawun xawla rasul kon gisuñ ne lu approprié la que ne lu munaasib la di ko defaat te defoon nañ ko ba pare même bu nee ne après ca biir biñ demee ba ci biir biir biir gisoon nañ ne vraiment mënoon nañ leen a def mooy képp koo xam ne gisoon nañ ko tar tarjam ci nisaana xawla rasul ñu tëb la bu buñ la gisee duñ la defaat mais ñu def ñeneen ñi nga xam ne masuñ leen a gis waaye bon lool c'était trop tard loolu lañ ko jàppe moo tax ñeneen ñi même ñi nga xam ne masuñ leen gis bu ñu leen tuddee du ñu def seen tarjama parce que euh, am na lu bari lu raw ba pare waaw léegi kon mooy ñii jeexal nañ leen muy xulafaa ur-rashidun <coughs> walillahi alhamdu wal na waaye it ah buur yàlla amaana leer na amaana leer na mooy euh, parce que tamit il fallait ñu continuer ndax nu ñun ñu ngi Medina di waajal génn tabu waaw loolu foofu moom lañuy ñuy reprendre tey waaye nag ki nga xam ne moo mu jahizu jay jaysa Tabuk di jaysa usra a ah, ci moom lañ ne woon muy Seydina Usmaan mi nga xam ne man jahaza jaysh al usra wa lahu al janna li alayhi salaatu salaam waxoon ana kan mooy waajal jaysh al usra wa lahu al janna mu am al janna muy Seydina Usmaan kon ci moom lañ ne woon léegi tamit jeexala non seulement jeexal nañ xulafaa ur-raashidun mais jeexal nañ asharatul mubashirina bil janna moo tax pour pour yombal pour yombal euh, nga xam ne pour ki nga xam ne mooy gëstu waaw parce que loolu dafa am solo innama bu'ithum muyassirin walam tub'athu mu'assirin yonent mi aleyhi salaatu wa salaam loolu la waxoon saxaaba yi radiyallahu anhum ñu nit tabaan mi yawmiddin ñu nit bokk nañ ci wax ji ba yawmal qiyaam képp koo xam ne danga am dara loo war a jottalil yonent bi alayhi salaam mettre ko à disposition jaam yi ñu man cee jariñu bu boobaa yow yonent bi alayhi salaam wax na ne dañ leen a yebal ngeen di yombal waaye yebaluñ leen ngeen di jafeñal ci kaw loolu nag lañ gisoon ne. Euh, comme que jeexal nañ xulafaa ur-rashidun jeexalaale tamit mooy gisoon nañ ñeneen ñi ci desoon ci ashratul mubashirin muy fukk yi nga xam ne te tuddoon nañ leen bi ñuy gis tarjama Seydina Usmaan rek ñu ngi leen doon tuddaat ñooy ñi gën a màgg ci saxaaba yi radiyallahu anhu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn jataay la leen tudd ñoom fukk na ñoom ñëpp àjjana lañ jëm sinon ñi mu ne àjjana lañ jëm ci saxaaba yi bari nañ xam nga ñu Seydina Bilaal bokku ci Seydina Bilaal yonent bi sallallahu na ko man dama dégg say sa sa sa teppi tepp tànk yi mooy booy dox sa carax yi sa tànk yi naa yi dama koo dégg sama kanam biir aljana mais lu tax lan bi ma sabaqte nii bil janna nan nga ma jiitoon ba nekk sama kanam biir aljana yaa Bilaal Seydina Bilaal daal di xalaat ne man de bu ma amee lenn a ah, lenn daal laa xam ne moom daanaka duma ko ba yeneen saa salaam ne ko mooy la mu ne ko man daal fu sama njàpp tojee ma jàppaat te bu ma jàppee bu ma jàppee damay jullil buur yàlla ay ràkk bala ma fu ma jàppee fu sa xoolal mooy fu njàppam toje mu jàpp ci saase te bu jàppee balaa def dara njàpp loolu balaa fend dina ci jullil buur yàlla ay ràkk mu ne ko kon yeneen saa salaam ne ko kon loolu la waaw kon loolu la looloo tax ma dégg say tànk ca kanam kon kooku kay mooy bëggal na ko aljana ñeneen ak ñeneen ñu dul jeex ñu dul diis yi hein Seyna Abu euh, kii Anas hein ñaan gi mu ko ñaanal ak texeeg yooyu yëpp ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak mais ñii ci benn bërëb la te ñooy ñi gën a ci saxaaba yi ñooy ñi gina a màgg ci saxaaba yi léegi comme que def nañ leen kon pour yombal euh, mettre à disposition yombal ndax suñu boroom kon yonent Yàlla sallallahu alayhi wasallam ne dañ leen a yebal ngir ngeen di yombal waaye yebaluñ leen ngir ngeen di jafeñal kon ni ñuy def insha allah pour yombal googu noonu mu nga xam ne moom la ñu digal moom la digal xeetam mooy kon dañuy fexe dinaa fexe dajale tarjama yi yi ñu def ci diis ñooñu def ko ci archive foo xam ne ku soxla ñooñu xam nga euh, dañoo tas ci ni mel nii ci boo demee archive fi ñu def euh, dars yi cours yi fichier yi mooy yow boo ñëwoon bëgg a seet Seydina kii euh, Sa'id na am ibn nu ibn fay man nga am problème fan laa koy gisee mooy mën nga cliquer fu nekk di xool première partie bi nga xool foofu gisoo ko jàll feneen di xool mooy loolu noonu. léegi nag ñu jël ñoom ñépp ay seydina Talha seydina Abdurrahman ibn Awf seydina Zubair ibn al-Awwam seydina Sa'd ibn ak ñii nii di xilaf xulafaa yi ñu daal leen boole foofu foo xam ne ñoom kese bu boobaa nag dañuy topp tartib bi xadiis bi ñëwee mooy seydina Abu Bakar yi jiitu voilà léegi nag comme que noonu la demee mooy yow booy déglu booy déglu comme que Seydina Ousmane moo mujj mooy yow booy déglu tarjama Seydina Ousmane di nga dégg ñu loolu waxoon nañu ko te pourtant da nga naan ci succession bi Seydina Ali ñëwagul mais fekk nañu def ko bu yàgg. voilà moo tax du ñàkk ngay dégg yu mel noonu wala ngay déglu tarjama Seydina Abu Bakar ba pare ma naan la nga dégg ñu ne loolu de waxoon nañ ko ci tarjama Seydina Ali te Seydina Ali ñëwagul ci succession bi ñu ko nar a def bu boobaa yow bul jaaxle. mooy que ne dafa fekkoon ne ca na nga chronologiquement ñu ko defe woon kële moo jiitu woon waaye fii nag dañu topp li nga xam ne mooy tarti bi insha allah loolu euh, dinañ xool fan yi daal di jël fichier yooyu boole dix yooyu euh, tudd ko boo xaw ma les al asharatul mubashirin wala yu xeet yu mel noonu après daal di leen def foo xam ne képp koo xam ne soxal na la bëgg nga leen a xam ñi nga xam ne ñoo gën a jar a xam après yonent yi aleyhimu salaatu salaam mooy diis ñoom waaw dund kenn koo war a xam laa wax koo xam ne yaa ngi yittewoo di xam ay mbiram bés boo paree ci yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam hein ñii nii ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi ci tegu ak seen mbokku saxaaba yi voilà ak nit ñu baax ñi salaf ñu baax ñi ba léegi sax sa jamono ñii ñu baax ñi da fexeel xam leen waaw parce que doo xam ku baax ba pare te du la jariñ loolu man da <coughs> du la jariñ doo man ne loolu man da ne foo jaar dina am lu mu leen loolu la buur yàlla def ndax ñoom mafaatixu xayran la mafaatixu xayra maghaliqu shar li yonente bi sallallahu alayhi wasallam doon wax ñii nii loolu lañu mooy ñoom ay caabi yi ub yiw la dañuy ñoom ñooy ubbi yiw yi di tëj bunti mbon yi kon kay kooku mënoo ci xam kenn ba pare naan waa ji il ne m'a rien apporté waaw xam ku baax rek lu baax la waxatuma laa nag saxaabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam am na beneen kii voilà boo xam ne ker jataay bi weesu ma ko fàtte woon Euh, doon nañ wax bay tudd ci affaire alquran li tax Seydina Usmaan lakkoon ko que dafa am yenn aaya yoo xam ne dañ leen a nasaxal ci alquran comme ça aaya boobu ne woon ci suuratu nuur ash-shaykhu wash-shaykhatu idha zanaya fajlidu kulla wahidin minhuma ah albatta ah mooy farju fajliduhuma albatta mooy aw ni aaya bi deme muy ash-shaykhu wash-shaykhatu foofu ash-shaykhu wash-shaykhatu euh, mooy euh, euh, kii kooku ku ku marié lay wax voilà mooy góor goo xam ne du ab paa du paa bi ak meer bi ak shaykhatu meer bi déedéet wala ab sëriñ cheikh comme niñ naan cheikh mooy sëriñ <laughs> léegi ñu ne sëriñ bu góor beeg sëriñ bu jigéen bi bu ñu naa bu ñu njaaloo déedéet du lool de xanaa arab xanaa xamoo ne en arab le Sénat majlisu shuyukh lañ koy woowe te ñooñu xanaa dooma ne ay sëriñu diine lañu sénateurs yi majlisu shuyukh mooy le parlement des cheikhs de shuyukh lool mooy lan mooy les sénateurs mooy le Sénat waaw <laughs> ndax fa la shuyukh yay ne mooy loolu tekkiwul mooy ñi nga xam ne ñoom dañoo mës a sëy loolu la foofu a cheikh wa loolu lay tekki mooy ñooñu noonu far ñooñ dañ leen di far jumuhuma dañ leen di dañ leen di xaañ ay xaar ba ñu faatu mais bu dee waa ñi nga xam ne masula sëy célibataire bu masula sëy kooku noonu moom nee na muy a jalda aaya yooyu des na ba léegi waaw az-zani wa az-zani az-zaniyatu wa az-zani fajlidu kulla wahidin minhuma jalda fële nag ash-shaykhu wash-shaykhatu iza zanaya farjumuhu farjumuhuma na ngeen leen sànni ay xeer ba ñu faatu lool mooy ki nga xam ne dafa mas a sëy waxoon nañ la nag mas a sëy masoon nañ ko fi wax ci foog naaj wi ñuy gis affaire mariage yi mas a sëy wala pen yi pen yi wala pen yi mas a sëy tekkiwul waajoo xam ne dafa nekk ci comme femme boo xam ne ci dafa nekk ak jëkkëram nekk ci mariage daal di jaaloo de déedéet du ko kese sii kooku ci la wala góor gi nga xam ne dafa nekk am soxnaam daal di njaaloo <laughs> kooku ci la waaye bu doon dafa nekk góor goo xam ne hein mas naa marié moom marié na en mille 1982 fase en 1984 de 1984 à 2050 takku fi soxna amaatu fi soxna depuis ba mu fasee 1984 mu njaaloo en cinquante kooku dañ koy jam ay xeer ba mu faatu kooku ku mas a sëy la loolu lañ la wax voilà waxuñ la rek mooy koo xam ne moom ci buumu sëy la nekk instant bi mu ngi koy def déedéet ku mas a sëy ku ne daal di njaaloo sa àtte mooy lool lool nag la doon wax foofu ak shaykhu wa shaykhatu voilà mooy euh, paa bi pa paa bi mooy ki mas a sëy ak ku góor ak ku jigéen bu ñu njaaloowee ñoom ñaar ku ci njaaloo rek ba preuve leer yow dañ lay xaañ ay xeer ba nga faatu sinon waa ji célibataire moom ay xeer lañ koy ci la samaani na jàll wanaf yu sana téeméeri yar ak exil un an l yonent def après exil bi daanaka euh, léegi waaw euh, <laughs> ah, <laughs> newoon nañ <laughs> non exil bi exil bi mooy kaso léegi parce que exil bi dañoo bëgg rek mu wéet <laughs> waaw te kenn du ko fi yóbbu ay Las Palmas yi noo bu doon comme a dëkku mel ni Arabie saoudite gars yi ne ku fi defu pen rek ku fi njaaloo dañ lay dóor téeméeri yaram daq la jox la visa yóbbu la Europe mais gaa yi bëgg dem Europe yépp ay njaaloo ko ah oui naan waaye c'est royaume bii nga xam ne surtout gaa yi nga xam ne Occident da leen yóbbaale. idée occident yi ñu jàpp ne foofoo gën <coughs> mooy kon ku bëgg kii rek même bu doon Sénégal charia fay dox affaire boobu di dox ñu ne leen ku fi njaaloo dañu lay exiler États-Unis <coughs> kon dina bari ñu njaaloo ngir ñu exiler leen <coughs> Hanafiya yi ne déet kenn du fi waaw exil bi amatul mais exil bi mooy un an yi dañ leen di dóor kaso comme nañ ko gise woon <laughs> ah. kon loolu ab précision la woon léegi euh, keroog am na lu ma fàttaliku bi may dégluwaat kii wu Seyna Ousmane bi liy wane contradictoire gaa yi naan euh, <laughs> gaa yi mooy mooy mooy mooy mooy riwaaye yu da'ifa yi rek yu wérul yi xam nga dafa am lu ma fàtte woon préciser lu ama am solo luy dajj gën a dajj vraiment riwaaye yooyu ko am mooy ñu nee Seydina Ousmane dafa bindub leet <laughs> seen théâtre boobu ñu def jox ko benn jaamam boobu ñu jàppoon ñu int gaa ngir mu jox ko gouverneur u Médine xam nga riwaaye yi lan la wax riwaaye yi boo demee riwaaye imaam al-Waaqidi yi soloo na ko <coughs> boo demee ci siiratu al-Maghaazi bu imaam az-Zahabi yi mu nga fa mooy bi muy même même bi mu def ci xulafaa ur-Raashidun tudd na ko foofu taarixul xulafaa boo demee ci téere ñoom imaam ibn Sa'd ak yooyu mooy imaam Waaqidi moo ko nett mais ak ñeneen yu daay fii ñu la waxoon rek léegi ñun xoog naa loolu xam nañ mooy dañ ne waa ji euh, gars yi bi ñu ko intercepté dañ ne ko foo jëm mu ne Égypte la jëm li mu yoroon lettre bi mu yoroon daa am fu mu ko dugaloon euh, ñu ne ko lii nga yor nag mu ne dañ koo yónni kan moo la yónni mu ne xalifa bi pour fan mu ne ngir gouverneuru Médine laa war a jox lettre bi gars yi ne ko ñëwal kii mooy gouverneuru Médine moom mu jël lettre bi jox ko kooku mais mooy naka la Seydina Ousmane radiyallahu anhu bi yónnee loolu gouverneuru Médine alors que ki mu ko yónni sax moom xamul kan mooy gouverneuru Médine xàmmewu ko xàmmewu ko ndax bu ko xàmmee woon bu ñu ko nee kii mooy gouverneuru Médine dina ne ah non non non c'est pas lui ah mais moo tax man yooyu sincèrement sincèrement sincèrement ku am lenn ci ci ci ci ci ci respectabilité sax war nga ko ruus di wax quoi waxatuma laa nga koy waaye waxatuma laa nga koy bind quoi di ko te leeraloo ko ne lii nii du dëgg wala nga leeral càllalay comme li ñoom imaam at yi ñoon def ak boroom xam-xam yi mais pour ah gaa yi nga xam ne ñoom mën nañoo féey géej la de ku mën a féey duggal. man nga fee napp jën yu baax ku manula feey nag boo fa duggee yàlla bal sa bopp gaa yu bare lab nag wallaahi géeju saxaaba yi radiyallahu anhu ñaata naufrage lay am par bés ñaata naufrage ak ñoo bari waaw parce que ñoom laa yastati'una siyaaha manuñoo manuñoo nager di dugg ci géej yoo xamante ne nii moo gën a garaaw géej gi ñu am nii di ko gis ñun waaw géeju Caaroy gi géeju Marseille gi géeju géejawaay gi géeju Australie géej gi ñoo xam ne yépp géeju saxaaba yi leen gën a garaaw boo manula naaje kàttaa suñu géej yi boo manula naaje boo dugub lébu ëlëb lébu walla cubbaloo yow bu yoboo te jàngoo naaje bu yoboo nga moytul ma foofu dugg fu sori de yemal ci tafes gi ñun nag gaa yi yemuñ ci tafes gi ca biir lañ dem moo tax gaa yu bari lañ dañoo lab ba pare labaaleel gaa yi halaku ñu alku alka bari alak ñi ci des dallu wa adallu ñu sànku sànk ñu bari ñoo xam ne dañoo gëm ne ñii lu ñu wax noonu la ndax yii ñuy wax naan diwa ko solo alors que kullu hada laysa bi daak demewul noonu voilà kon ginnaaw buñ paree ci loolu walillahi alhamdu wal kon <laughs> xaw nañoo gëj a siira de waaye ñu ngi siira ñu def siira la mayow looy wax nii si si si ñu ngi doon siira garab ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam saxaaba yi radiyallahu suñu boroom moo def moom ci yonent bi aleyhi salaam bokk voilà mooy booy wax ci saxaaba yi radiyallahu ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ngay wax voilà nit ku baax it noonu la waroon a <laughs> kuñ naan nit ku baax koo xam ne dangay wax ci moom mais doo wax ci yonent bi aleyhi dara te waa ji ku baax la kooku mooy des na de. da ngeen ko koy jiiñ de da koy tuumaal rek lool lool da ngeen ko koy kii quoi loolu moom genre euh, iddia la quoi voilà moo tax ñun kon ñu ngi ci woon léegi nag buñ ñëwee kon ci chronologiquement fi ñu ne ci Tabuk kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi woon fi nga xam ne ci la doon soññ nin kon li nga xam ne noonu la imaam Ibn Isaaq rahmatullahi alayhi daal di woon wax ñu daal di reprendre li mu waxoon ngir mën a kiiwaat ci bien bi <laughs> waaw <laughs> ñu mu ñu kiiwaat fiil bi mu ne woon summa inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam jadda fi safarihi wa amara an-naasa bil jahaazi wal inkimaash wa hadda ahla al-ghinaa ala an-nafaqati wal-humlaani fi sabiilillah fa hamala rijaalun min ahli al-ghinaa wahtasabuu wa anfaqa Usmaan ibn Affaan radiyallahu anhu fi dhaalika nafaqatan 'aziimatan lam yunfiq ahadun mithluhaa kon imaam Ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi mu ne woon bi nga xam ne kon yonent bi alayhi salaatu mu ngi waajal Tabuuk li ghazwi Ruum ngir xare jeeg romain byzantin mu def loo xam ne bokkul woon ci aadaam bokkul woon ci sunnaam moom alayhi salaatu wassalaam mooy tàmbale rek mu yëgle destination bi ci xare bi fii jëm mu daldi def lool moom sallallahu alayhi wasallam wa amara an-naas bil jahaaz wal inkimaash mu digal nit ñi soññ leen digal nit ñi ñu waajal <coughs> ak xar seen tànk tubéy def yitte wa hadd ahla al-ghinaa ala an-nafaqati wal humlaan fi sabiilillah mu daldi soññ ñi nga xam ne ñoom la buur yàlla yàkkal ci ndabi wërsëgëm yi mooy boroom woom yi ñi nga xam ne moo leen woomal jox leen lu bari waxoon naa la nag buur yàlla day ñun dañuy koy doon waaye duñu ci conscient parce fi ñu daaj suñu bët yi tax ñun lenn ci ñun bari na sax du lenn rek ñoo xam ne ni ñuy dunde ñoom bañ newee xale ñu doon dunde noonu dañ doon wax ñii ñooy borom barke yi moom nag yow naka ngay màggee am condition yu mel noonu wala lu ko dàq ba pare naan jàppe sa bopp pauvre ba léegi waaw loolu xam nga ne moo tax sant du ñu ñun ndax dañ koo daaj ci ñuy gagner million par an waaw léegi kon mu daldi soññ waa ahlal ghina ala nafaqati wal humlaani fi sabilillah mu soññ leen ci ñu dépenser waaye tamit soññ leen ngir ñu yebal nit ñi mooy utal leen ay warwaay ci xare bii ñu jëm ci yoonu yàlla mu ne fa xammala rijaalun min ahlil ghina waxtasabu am ci waa ahlul ghina ñoo xam ne ut nañ ay fasaki ki géléem indi ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak seen alal def ko nag ixtisaaban li wajhillaahi taala def ko ngir yàllay kese waaw ngërëmu yàlla képp a tax ñu joxe xaaruñ ci ku leen ne xaaruñ ci ku leen wax jërëjëf yaarutu ku leen wax dara ci yu mel noonu déedéet ixtisaaban waxtasabu te ñu gisoon nañ seydna abdurrahman ibn auf radiyallahu taala anhu wa ardaa muy joxe naafiq yu bon yi nga xam ne defuñu te bàyyiwuñ kenn def waaw ñoom defuñu mais duñ bàyyi kenn def quoi ñu koy dugg ba sax ñi nga xam ne waxuma la ahlul ghina amuñu dara sax ñu commencé di joxe comme ñoom abu aqil gaa yi ne waaye yow xam ngeen ne saaw abu aqil bii dafay font rek eh, bëgg rek ku nekk même keroog abu aqil joxe na waaye xam ngeen ne inna wa rasuluhu la ganiyayni xam ngeen buur yàlla ak ndawam bi moo wuñ lii doyewuñ ko dara kadabu wallah wa anfaqa uthmaanu seydina uthman bi ñu soññee way am ñi mu joxe dépenser fii daalika ci waajtaayu xare bi nafaqatan azima mais dépenser lu bare bare bare bare bare bare bare lam yunfiq ahadun mithluha kenn amul kenn ci saxaaba yi radiyallahu koo xam ne keroog dépenser nga lu mel ni wala lu jege ak li nga xam ne moom la Seydina Usmaan al-Mi'ta radiyallahu ta'ala anhu daal di dépenser keroog imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi nettali bi sanadin da'if voilà gis nga nii la mooy danga nii comme ni yàgg a def rek moo tax ñun affaires yi dañ cee nekkoon à dañoo nekk à l'aise ci yi kenn duñu sonal waaw parce que bu sa méthode leeree au début kenn du la sonal noonu la imaam at-Tabari li mu wax leer na ñun it am nañ suñu méthode bopp mooy dinañ tudd riwaaye yu wér yi ne lii wér na yu wérul yi dinañ leen tudd mais buñ leen tuddee dañ naan lii wérul voilà mu bokk loolu ñun mooy dañ naan lii wérul ba ku nekk xam li ngay jàppe argent comptant voilà kon imaam al-Waaqidi mu ne ci effort de guerre bi ba léegi wa hammala wa qawwa naasun duuna haa'ulaa'i man hum ad'afu minhum xatta inna rajula la ya'ti bil ba'iiri ila rajuli war rajulayni fa yaquul haadhal ba'iiru baynanaa na'taqibuhu waaw mu ne keroog ñépp waaw wal muxlisuun wa fi dhaalika falyatanaafasil mutanaafisuun rijaal yi toog rijaalullah ñi ñooy góor yàlla yi mu am ay góor yoo xam ne ut nañ ay warwaay waaw ñoom buur yàlla may na leen kàttan ñu am loolu waaye am na ñoo xam ne nag amuñu loolu de ndax ñoom dañoo feebal te tamit buur yàlla mayu leen ci wàllu am am lu toll noonu mu ne waaye bi mu demee noonu dafa am nit ñoo xam ne dañ doon indi ab géléem hein jox ko benn waay walla ñaari nit ne ko géléem a ngii mag yow ñoo koy bokk amoo mooy ñi am ut seen gëléem ne comme que ñoom benn gëléem lañu am amuñu possibilité jëndaat beneen ngir suñu mbokk yi mais ni ñuy def comme que benn gëléem la te bu ñu ko supporter duñu gé mooy duñu diisal gëléem gi mooy gëléem gi mën na koo supporter voilà ndax loolu it ci la mooy paayet gëléem gi lu mu àttanul ndax yonent bi alayhi salaam da doon tere sax ku yéeg ci fas wala gëléem taxaw di waxtaan waaw yor saw fas romb ci pénc mi ñëw ba ci pénc mi gis kay gaay nga nekk ci kaw fas wi noonu war ko taxaw di wax mu ne déedéet déedéet da nga koy diisal wàccal lay nekk fi di wax yi bu dee da wax romb walla mais bëgg fee toog déedéet kon mooy gëléem àtt na deux personnes da gis koo xam ne moom benn gëléem la am mu ñëw ci mbokkam ne ko ah comme que yow amoo sama gëléem gi daal laa yor kon nañu ko nañu ko ànd di ko supporter wala boog naa taqibu wala benn gëléem laa am mooy duñu mooy kenn nay war bu ma waree dox ab distance walla lool la loolu lay wax fii naa taqibu mooy loolu yataaqabaani waaw mooy yoo xam ne dañuy dañuy awante voilà mooy bu kii paree jox keneen ki kii kii dox mooy kii day war ki keneen ki di dox bañ benn bistance léegi nga wàcc moom mu war ainsi de suite moom mu dox voilà mu ne wa yati rajulu bin nafaqati fa yutiha ba'da man ba'da man yaxruju hatta anna kaana an-nisaa'u yab'athna bima yaqdirna alayhi mu ne tamit bi nga gis nit koo xam ne moom moom alal la yor mais manu dem mooy bokk na ci waa ahlul anzar ñi nga xam ne dañoo am ngànt waaw waaw dafa am ñoo xam ne buur yàlla da leen may ñu bañ a dem laysa alal ama xarajun wala alal araji xarajun mooy comme ñooñu ki silmaxa kooku suñu boroom moo ko teggeel xare ki nga xam ne dafa am handicapé moteur dafa lafañ wala mu nekk handicapé moteur kooku moom lan la mooy ne kooku li ko buur yàlla moo ko teggeel xare léegi nag bu dee ne dafa kooku dafa am alal mu ne da gis ñu mel noonu daldi ñëw joxe alal jox ko koo xamante ne nii day dem ne ko ah yow jëlal alal ji nga jàppande koo ci mu ne même jigéen ñi sax am na ci jigéen ñi ñoo xamante ne nii dañ doon yónnee li nga xam ne moom fala seen kàttan yem ngir participer ci effort de guerre bi Allah Allah ah buntu àjjanaa ubbeeku buntu ngërëmu yàlla moo ubbeeku waaw lu ci waay man bu ko xeeb ndax buur yàlla yu daaf yu daafu liman yasha mooy fulandil ku ko soob waaw te buur yàlla bu nee defal loo indi xeebu ko déedéet déedéet sa fifteen bi nga yor weccet yi xeebu ko waaw bul toog mukk naan man yay weccet rek laa yor rus naa koo joxe déedéet mu ne même jigéen ñi bi sanadin da'if fi maghazi al-Waqidi mu ne même jigéen ñi dañ doon yónnee li nga xam ne selon li man mu ne wa xamala Ka'b ibn Ujra Waasila ibn al-Asqa waaw <laughs> mu ne kii eh, eh, <coughs> Ka'b ibn Ujra Ka'b ibn Ujra gisoon nañ tarjamaam hein si Ka'b ibn Ujra gis nañ ko walla déet am na lu ma naan gis nañ ko de parce que Ka'b ibn Ujra dafa siiw quoi si war nañ ko gis si si wala je vérifie après <laughs> mu ne Seydina Ka'b ibn Ujra mu daal yen mooy utal gëléem Waasila ibn al-Asqa moom moom gis nañ ko Waasila moom gis nañ ko Waasila ta ibn al-Asqa moom moom leer na ma ne gis nañ tarjama walillahi alhamdu wal minna comme ni imaam Abu Dawud as-Sijistaani solo mooy lii côté bii rek imaam Abu Dawud as-Sijistaani solo na ko boroom sunan bi waaye imaam al-Waaqidi wax nañ la moom mooy moom it solo na lii mu ne moom Seydina Waasila waa waa Waasila Waasilatu ibn al-Asqa Seydina Waasila ibn al asqa radiyallahu anhu mu ne naadaa munaadi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwati tabuuk fa xarajtu ila ahli wa qad xaraja awwalu asxaabihi fa tuftu fi lmadinati unaadi alaa man yuhammilu rajula wa lahu sahmu ha alaa man yuhammilu rajulan wa lahu sahmu fa ida shaykhun min al ansaar waaye kantaake ne Ka'b ibn Ujra nag loolu imaam al-Waaqidi moo ko imaam Abu Daawud riwaayam amul Ka'b ibn Ujra nee na Waasila ibn al-Asqa radiyallahu anhu nee na eh, bi ñuy waajal tabu naadaa munaadi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nee na wootekatu yonent bi alayhi salaam dafa woote mooy bi nga xam ne nag pare nañ nekk dem a ci yem des woote ngir nag gaa yépp génn nag ngir ñu dem ngir ñépp génn ngir ñu dem nee na mu daldi woote ci kaw nee na man fa xaritu ilaa ahli ma daldi génn a dem dem ci sama soxna ma ñëw dem ci sama soxna waaw fekk mu ne fekk saxaabaam yi kàmbali nañuy génn bi ñu wootee woote bi gaa yi commencé ñëw di commencé di dem nee na man nag ma ñëw dem sama kër gisuma dara laax lu ma mën a yóbbu lu ma mën a yóbbu ci xare bi fa tuftu fil madinati unaadi yi ma topp nag Medina nag di wër di wax ci kaw lu mu doon wax nee na maa ngi naan alaa man yuhammilu rajulan walahu sahmu walahu sahma alaa waawee waasila di wër ci mbeddu Medina yi nag eh, ñin ñi ngi dem xare Tabuk man narumaa dem xaaral nag ma man ma essayer benn affaire alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa maa ngi wër na ma déglu man ana kan yuhammilu rajulan mooy yenn benn waay utal ko gëléem walla fas wala lu ma war wala wu saamo garantil naa ko ne bu ma demee ba foofu lu ma am lu ma fa am waa ji ma garantil ma génn ki ma jox fas wala gëléem mu ma war kooku laa koy jox moom sartal naa ko ne loolu moo koy moom waaw sama part bi ma nar a am ci butin de guerre bi ñu demee xare ji bu ma ñibbisee moo koy moom allahu akbar gis nga lim leen jaral mooy kon kii gis nga pour wax la ne ñii alal taxu leen a jóg affaire u màng ma fay am ak yooyu te tamit wax nañ jamonoy tàngoor la ku nekk man nga toog di uti lay comme ni ko naafiq yu mag yi defee comme niñ ko gise woon <coughs> <coughs> <coughs> laa tanfiru fil har bu leen rey seen bopp génn ci tàngoor wii laa leen wax waaw faut pas être fou yooyu naa féqi doon wax parce que ñoom noonu daalika mablagu mablaguhum min al-ilm loolu fa la seen xamuñ dara sax daanaka fa la seen niveau yam mooy foofu la seen niveau yam ñoom buur yàlla loolu lañ ko jàppe marchandise la wal iyaadu billah waaw léegi kantaa ñii xoolal koo xam ne moom nooy naa dem rek man daal laa xare ji buur yàlla woote yonent ma lay saa saa naa dem aw ma lu ma demee nag mooy képp koo xam ne pare nga ngir jox ma man lu ma fanaar am yow yaa ko moom man parce que damaa taxul a jóg quoi man ridal rabb laay wëri subhaanahu wa taala ngërëmu borom bi. nee bi ma waxee lool fa ida shaykhun min al ansaar am benn paa <coughs> ci waa al ansaar yi. E, imaam al waaqidi nee na mooy Ka'b sayyidina Ka'b ibn Ujra E, nee na ne ma ah kon yow mu ma sahmu ala an tahmiluhu aqiba wa ta'amuhu ma'ana mu ko ah kon mu ne mu ñëw ne ma mu génn gis ma man waafi la mu ne ma xam ne man maay wax wax ji gis ma may wax wax ji mu ne ma kii bi eh, pa yow kii bi nga wax kon mooy paar bi nga far war a am ci boo demee ba buur yàlla def ngeen gañe loolu nga chartal hein ak lan ak tamit lekk li lañ lay waral mooy loolu it ci la kon buñ la utalee gëléem li muy lekk yi dañ la koy utalaale ah qultu naam nee na fa qultu naam ma ne ko waaw mooy man aw ma dara ku ma jox géléem it bon boo ma joxee géléem su waa mu naan ba màndi géléem man naa kii mais bu dee fas nga ma jox wala loo xam ne day xiif wala géléem gi mooy loolu it bu boo ko ci mënee boole waale bu ko defee mu man di lekk di dëgëru ndax yóbbu fa géléem gu loof cib xare <laughs> loolu it beneen mbir la moom <laughs> nee na ma ne ko waaw léegi nag mu daal di may jox aw war waay ne ma sir ala barakatillaahi taala nga ma léegi demal waaw léegi demal ci kaw barke borom bi subhaanahu wa taala mooy yal na buur yàlla barke la nee na fa xarajtu maa xayri saaxibin xatta afaa allah aleyna nee na ma dem ba ak gën ko ñu mën a àndal mooy mu ànd ak yonent mi aleyhi salaatu salaam dem waaw <laughs> ba ni nga xam ne noonu lay deme ba foofule Tabuk kon gis nga ah kon yaa ngi gis allahu akbar yaa ngi gis kon gaa yi niñ defan ah? kon ñii pare woon nañ def lépp waaw noonu la génnewoon Seydina Waasila ibn al asqa radiyallahu taala anhu wa ardaa léegi nag bi nga xamante ne noonu la deme yonent bi aleyhi salaatu di waaj génn di waaj a génn mu daldi comme que Seydina Ousmane joxe na affaire bi mooy léegi c'est bon ñu woo mu wooteelu nit ñi kir léegi pare nañ génn ci des lu mu def moom aleyhi salaatu wassalaam mooy d'abord këram këram euh, la tàmbale daldi fay am kum fa bàyyi mu toogal ko fa waaw bàyyi ko fa ngir mu toogal ko fa comme li imaam ibn Isaaq wax raxmatullaahi alayhi mu ne moom imaam ibn Isaaq ibn Yasaar raxmatullaahi alayhi mu ne bi aleyhi salaatu wassalaam pare ngir dem mu ne wa xallafa rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ali ibn abi taalib ridwanullahi alayhi ila ahlihi wa amarahu bil iqaamati fihim yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy waaji génn mu woolu Seydina Ali radiyallahu anhu ne ko yow kon doo dem xare bi doo dem yow doo dem Tabuk ah waaw moo tax Seydina Ali fekkewul xare yonent bi alayhi salaatu salaam yépp yépp yépp waaye moo ko ko fekkee yam mooy comme li daloon Seydina kan Usmaan ci Badar <coughs> mooy yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko woon toogal parce que sa soxna dafa feebar hein toogal parce que sa soxna dafa feebar muy sayyidatu Ruqayya mu daldi toog moom Seydina Usmaan yonent ma ne saa ne ko di nga am paaru képp ku ñu lu ñu fa am ak tamit laka ajru man shahida badran wa sahma waaw di nga am paaru yaa ku fekke Badar yéen a yem ak kiiwam Seydina Ali tamit noonu la yonent bi aleyhi salaam daal di koy bàyyi foofule ne ko yow Sey ne ko Ali ibn Abi Taalib yow yaa may toogal yoral ma sama njaboot mooy sama kër fii nii yonent bi saa saam lan la fa amoon mooy ay soxna la fa amoon ak amoon na ay jaam ak yu mel noonu ak alal jéeg lépp kër gi foofu këram mu ne yow laa bàyyi sama kër nga daal di ma koy gérer intérim bi fii ci sama kër waaw moo tax imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi mu ne wa xallafa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ali ibn abi taalib ala ahli wa amarahu mu digal ko bil iqaamati fiihi mu des foofu nag na fa des bu mu génn léegi euh, dinañ ñëw ci léegi dañuy parce que ci nettali bii lañ ne mais dinañ ñëw mais Medina kan la ko jox parce que lii kër gi la de mooy yonent bi alayhi salaatu salaam sunnaam mooy bu doon génn da doon ut koo xam ne mooy assurer intérim bi mooy yor mooy doxal mbiru les affaires courantes waaw liñ naan moo assurer intérim bi Medinatul war te mooy jiite mooy ku ñëw soxla yonent bi alayhi salaatu salaam doo dem këram de déedéet ci kooku noonu nga toogal ko Medina kooku noonu ngay dem comme ñoom Seydina Siba ibnu Urfuta comme nañ gisoon ca Xaybar ba ñoom Seydina Abu Hurayra ñëwee moom ma fa yonent ma lay saasam bàyyi woon nañ ñëw moo doon jiite ba Seydina Abu Hurayra ne jour boobu mu ngi tari su bokk na saar yim tari suuratul mutaffifiin waaw naan au bismillahir rahmanir rahim waylun lil mutaffifiin alladhiina idha iktaluu ala an-naasi yastawfuun wa idaa kaaluuhum aw wazanuuhum yuxsiruun alaa yadunnu ulaa'ika annahum mab'uusuun liyawmin 'aziim yawma yaquumu nnaasu lirabbil 'aalamiin nee na halaka fulaan <laughs> Seydina Abu Hurayra ma na mais ñun waa daw su kon ñun kër gu ne ma diw ci sama xel quoi parce que waaye loon xurumbugal waaye nga toskare <laughs> lil mutaffifiina gaa yi nga xam ne dañuy xombot di sàcc ci mbiru nit ñi alquran leeral ko alladina ñi nga xam ne ida taalu ala naas bu dee ñooy dem en tant que jënd grossiste di jëndi kenn du leen nax dañ naan na balance yi lépp mat waaye wa ida kaaluhum buñ jëndee bay nag léegi nag di détailler di jaay nekk ñi nga xam ne ñooy jaay nag cette fois yi yow ubbi seenu boutique wala ñëw ci marché bi di jaay di sàcc di xompan nit ñi di leen sàcc ay quelques grammes ak yooyu suñu boroom nag ñooñ la doon wax nee na ma ne ay halaka daws waa daws ñépp alku nañ diw alku na diw alku na diw alku na parce que mais ñun lii rek lañuy def gis nga kam fa bàyyi woon mooy jiite mooy def lépp mooy Seydina Siba fii dina ñëw côté boobu yonent ma lay saam bi muy dem tabu kan la bàyyi mu jiite midi <coughs> mais bu dee këram Seydina Ali radiyallahu anhu la ne ko toogal ma fi. léegi nag bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di def loolu hein <laughs> ah. euh, parce que. li nga ma ne mais xadis sayna dañ naan la xadis bii nii imaam al Buxaari ak imaam Muslim solo nañ wax ji nga xam ne dinañ ko gis ci biir xadis bi voilà imaam Abu Daawud at-Tayaalisi tamit solo na ko nañ gis kii ak ñoom ñëw ci ci ci ci càllale yooyu ak si ak seen seen seen contenu léegi nag bi nga nen ci saa saa bàyyi Ali noonu dem naafiqi xool leen rek ñoo les munaafiquuna al kibaar kenn du ñoom ci gis ñoo bon lan lañ wax <coughs> naafiqii ne ah! <coughs> ah! fa arjafa bihil munaafiquun naafiqii nag daal di tentamaar nag mooy def seen manin ak ni nga xam ne noonu lañ leen xame muy yàq der ak wax lu amul lan lañ def fa arjafa al irjaaf waxoon nañ la mooy di jéem a yee fitna waaw parce que ngir di semer le trouble ak le doute ci xolu nit ñi ak tamit yoo xam ne fitna lay jur waaw gaa yi naafiq yi commencé naan waqaalu ñu ngi naan di di commencé nag di di di dugal rumeur boobu ah naan <coughs> di ko wax fu ne eh. maa xallafahu illa istithqaalan lahu wa taxaf wa taxaffufan minhu ñu ne yenent bi ba naafiq di wax biir Medina comme que fii mu ne moom daanaka jullit ñi amul ngànt ñëpp dem nañ ak ñi nga xam ne dinañ leen gis sànq amuñu ngànt mais yéexantu nañ di xaar di xaar ba mbir mi raw leen nag du mujjuñ dem te benn ngànt te mënoon nañu dem loolu nañ leen gis naafiq ne moo waaye yow ma ne <laughs> kii daal gis nga yonent bi aleyhi salaatu salaam bàyyiwu fi Seydina Ali ci ginnaawam ne ko doo dem lu dul benn pour benn benn mbir rekk a tax waaw parce que day bañ mu diisal ko ko waaw waaw doo bëgg bëggul ak woyof ak tamit que bon Seydina Ali nga xam ne saa yi dangay waaru moo tax ñu bàyyi ko ci ginnaaw waaw loolu rekk a tax waaw wa taxafufan minhu eh. te koo bëgg woyofalal affaire yi waaw moo tax mu bàyyi ko fi te naafiq yi ñuy wax comme si yonent bale saasaam da ko fay bàyyi pour bañ tamit moom it dara dal ko mooy naka lay woowi ñépp ak tamit que ne Seydina Ali ci boppam moom yonent bale saasaam da ko fay bàyyi parce que bon moom mii <coughs> moom daal sa ay mu toog fii mooy bëggula ànd ak moom moo tax waaw bàyyi ko fii daal moo gën moo gaa yi ne looloo tax mu bàyyi ko mais xam nga waxuñ dëgg léegi nag bi bi bi affaire bi commencé di di di siiw ñu koy wax Seydina Ali bi mu déggee affaire bi <coughs> fa lamma qaalu daalika axada bi rasulillah wa huwa juruf waaw nee na ah, bi bi mu déggee lool affaire bi merloo ko nag mu daal di jël jaaseem génn summa xaraja xatta laxiqa bi rasulillah mu génn ba ni muy dabee yonent mi aleyhi salaatu salaam wa huwa nazilun bi jurf mu ngi defoon escale bërëb buñ naan jurf nekk benn diggante Medina ak Sham la nekk Medina la gën a jege fa axbarahu bi ma qaalu mu daal di koy nettali li naafiq yi wax yonent mi aleyhi salaatu salaam nee na fa qaala kadabu walakinnii xallaftuka lima taraktu waraa'i fa faxlufnii fii ahlii wa ahlik afalaa tardaa yaa aliyu an takuuna minnii bi manzilati haaruuna min muusa illaa annahu laa nabiyya ba'dii allah faraja'a ali radiyallahu anhu gaa ne ko de yonent bi salaam ngir bañ bañ diis ak ngir woyofal boppam looloo tax mu bala parce que yow mii moom saa yi eh mooy problème rek nga koy juróol boo àndeek moom yeneen tibe Seydina Ali génn ñu ngi koy diisal kese waaw waaw léegi euh, kii ne euh, mu agsee mu ne mu ne yonent ma lay saar saar fekk ko foofu mu def escale wax ko lim demee yonent ma lay saar saar ne kadabu wax nañ lu amul loolu taxul ma bàyyi la fi nekkul ne yow problème nga walla bopp dama la fay bàyyi parce ngir bëgg lu yomb ci yow moo tax ma bàyyi la fi ak bëgg lu déedéet loolu amul man dama la fay bàyyi xalaftuka li ma taraktu waraa ndax li ma bàyyi sama gannaaw moo tax muy sama njaboot laa bëgg ku ma ko taxawul farji kon dellul faxluf nii fii ahli wa ahli wutuma ci say ñoñ ak samay ñoñ waaw mu ñoñu Seydina Ali mooy ñoñu yonent bi alayhi salaam ndax kan mooy ñoñam mooy doomu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak kan sibta rasulillah Seydina al-Hasan ak Seydina al-Husayn radiyallahu ta'ala anhuma ñooñu salaam mu ne ko kon demal nga wutuma ci sa waa kër ak sama waa kër ak sama soxna yeeg ñoom mu ne afala tarda mu ne ko ndax gërëmoo yaa ali yow seydna ali an takuna minni bi manzilati haaruna min muusa illa annahu la nabiyya ba'd ne ko est-ce gërëmoo yow ali nga nga nekk ci man occupé ci man place bi nga xam ne moom la seydna haarun doon occupé ci seydna taxaw woon lim taxaw woon wàccuwaay bi mu wàccoon ci Seydina Muusa yow nga wàcc nga am wàccuwaay boobu ci man sallallahu alayhi wa sallam sauf nag illaa annahu la nabiyya ba'di sauf que amul yonent ba'di waaw mooy nabi waxu ko rasul de loolu mooy wone ne ku fi taxaw naan nabi nga après yonent ma lay saa saam kàcc kan nga rasul moom man dane ndax bala ngaa nekk rasul nekk nabi voilà moo tax illaa sauf que annahu la nabiyya ba'di mooy Seydina Haarun de na mu taxaw woon Seydina Muusa <coughs> loo bëgg nga est-ce que gërëmoo nga am loolu suuf ka nag moom Seydina Haarun yonent la woon te yow mënoo nekk yonent ndax man maay yonent bi te yonent du am après man waaw Seydina Ali gërëm faraja Ali Seydina Ali daal di dellu xoolal xoola beneen euh, <coughs> riwaaya bu kii imaam abu daawud kii nag eh, eh, eh, imaam ibn Isxaaq d'abord ba mu soloowee lii dane wa xaddatani xam nga dafa ñëw rek wax wa xaddatani Muhammad ibn Talha ibn Yazid ibn Rukaana mu ne nettali na ma Muhammad ibn Talha ibn Yazid sama sëriñ di Muhammad di doomi Talha Talha di doomi Yazid Yazid di doomi Rukaana an Ibrahim ibn Sa'd ibn Abi Waqqas mu jële ci Seydina Ibrahim di doomi Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas xaalu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam an abihi Sa'd mu jële ci Seydina mooy Ibrahim jële ci baayam di Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas annahu konoom Seydina Sa'd de sami'a rasulallahi dégg na yonent bi alayhi salaatu wa salaam yaqulu li Ali muy wax Seydina Ali haadihi al-maqaala wax ji mooy ama tarda ndax gërëmoo yaa ali afala tarda ya ali an takuna bi manzilati haaruna min muusa illa annahu la nabiyya ba'da Allah ah man xaba yu rëy Seydina Ali la bokk Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas mu ne man dégg naa Yonent bi alayhi salaatu salaam wax loolu <coughs> dégg naa ko mu koy wax Seydina Ali ibn Abi Taalib waaw radiyallahu taala anu naan ko ama torbo ndax gërëmoo ah yaa ali an takuna minni bi manzilati muusa say bi manzilati haaruna seydina haarun min muusa ci seydina muusa alayhi salaatu wasalaam imaam al buxaari wax nañ la solo nañ ko solo na ko ci al maghazi ci bim def ci ghazwatu Tabuk kitaabul maghazi ci ghazwatu Tabuk imaam Muslim soloo na ko ci fadaa'ilu saxaaba baabun min fadaa'ili Ali ibn Abi Taalib ci kitaabu fadaa'ili saxaaba indi na ko foofu imaam Muslim buntu bi suraax yi tudde min fadaa'ili buntu min Ali ibn Abi Taalib bokk na ci li nga xam ne mooy ngëneelu Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu imaam rahmatullah alayhi moom da koo jëlee ci Musaddad mu ne qaala haddathana Musaddad ibn Musarhad qaala haddathana Yahya huwa ibn Qattan an Shu'ba muy Shu'ba Shu'ba ibn Shu'ba ibn al-Hajjaj amirul mu'minin al-Bistami an Shu'ba an al-Hakam mu jëlee ci al-Hakam an Mus'ab ibn Sa'd an abihi mu jëlee ci Mus'ab ibn Sa'd ibn Sa'd ibn Abi Waqqas an abihi mu jëlee ci baayam Sa'd ibn Abi Waqqas anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam xaraja ila Tabuk wastaxlafa Aliyan fa qaala atuxallifuni fi sibyaani wan nisaa nee na yonent ma bon dane mo kon Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ne ndaw yàlla li kon càllal imaam nisaa bi wér na ndax moom ci boppam wax na wa xaddatani Muhammad ibn Talha imaam al-Buxaari imaam Muslim bokk nañ ko solo ah waaw ah, boo demee ci majma tamit imaam ah, non imaam al-Bayhaqi soloo na ko ci Dalaa'ilun wa voilà kon mu ne ala mu ne moom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas yonent ma lay saa keroog bi muy génn Tabuk di dem Tabuk di génn Medina dafa wax Seydina Ali mu toogal ko ci njabootam bàyyi ko ginnaawam fa qaala Seydina Ali wax mais loolu mooy xam nañ li tax mu génnaat ndax ba koy yonent ma lay saa waxee waxul ci saase. mais naafiq yi ñoo semé le doute ci dëkk bi naan eh, dañ ko fee ba maa xallaa léegi nag loolu tax mu génn bi mu ñëwee mu ne yeneen ci ma saa sala atuxallifuni fi sibyaani wan nisa est ce que danga may bàyyi ci ci ci jigéen ñi xale yi daal dem xare yi qaala nee na yonente mi alayhi salaatu salaam ne ko alaa tarda an takuuna nii bi manzilati haaruna min muusa illaa annahu laysa nabiyyu ba'di waaw <coughs> léegi mu ne moom dane alaa si nee na yonent ma lay saab ne ko alaa tarda ndax gërëmoo an takuna nga nekk min nii ci man bi manzilati ci wàcc waayu haaruna ima seydinaa haarun ibn imran min muusa ci seydinaa muusa ibn imran alayhim assalaatu wassalaam illaa suuf ka annahu dëgg-dëgg lay sa nabiyun amul yonent ba di sama ginnaaw man yonent mi alayhi salaam amul yonent du am moo na imaam Abu Dawud at-Tayalisi daal dina koy soloo ci musnad bi te imaam al-Bukhari tudd na bi mu ëndee xadiis bi dafa tuddaale junj na eh, eh, musnadu kii eh, riwaay imaam Abu Dawud at-Tayalisi bii mu indi ci musnad bi ndax bi waxee lii ba pare mooy li ñu wax ni dana wa qaala Abu Dawud bii nag ba Abu Dawud as-Sijistaani borom sunan bi de déedéet Abu Dawud as-Sijistaani at-Tayalisi ah, ah, ah, voilà. qaala qaala Abu Daawud haddasanaa Shu'ba an al-Hakam qaala sami'tu Mus'aban waaw imaam al-Buxaari mu ne wa qaala am na beneen càllale boo xam ne Abu Daawud as-Sijistaani al-imaam moo ne haddasanaa Shu'ba moom ci Shu'ba ibn al-Hajjaaj la ko jëlee an al-Hakam mu jëlee ci al-Hakam mu ne sami'tu dégg naa Mus'aban de Mus'ab ibn Sa'd xoola nag ñu ñëw nag ci càllale boobu ci musnadu imaam Abu Daawud at-Tayaalisi imaam Abu Daawud at-Tayaalisi rahmatullahi alayhi mu ne xaddatana Shu'ba an al-Hakam an Mus'ab ibn Sa'd an abiihi annahu qaala xalafa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam Ali ibn Abi Taalib fi ghazwati Tabuuk faqaala yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam tuxallifuni fi nisaa'i wa sibyaan faqaala amaa tardaa an takuuna minnii bimanzilati Haaruuna min Muusaa ghayra annahu laa nabiyya ba'dii voilà gis nga kon imaam Abu Dawud presque moom bii wa niru imaam al-Bukhari bi di affaire mu ne Abu Dawud waaw mu ne wa qaala Abu Dawud haddathana Shu'ba moom la kon dane moom imaam Abu Dawud as-Tayalisi ci Musnad haddathana ne tag nañu Shu'ba di imaamu Shu'ba an al-Hakam mu jële ci al-Hakam an Mus'ab ibn Sa'd Sa'd mu jële ci Mus'ab di doomi Sa'd ibn Abi Waqqas an abiihi mu jële ci baayam di Sa'd ibn Abi Waqqas annahu qaala xalafa Rasuulullah Ali ibn Abi Taalib Seydina Yonent bi alayhi salaam dafa bàyyi Seydina Ali ibn Abi Taalib keroog fii ghazwati Tabuk mi dem tabu gannaawam ngir mu taxawal toogal ko këram fa qaala yaa rasuulallah tuxallifuni fi nisaa'i wa sibyaan ne ko yow ndaw yàlla li ndax li naa yi wax mu dab ko ne ko waa danga may bàyyi ci ginnaaw ak jigéen ñi xale yi mu ne ko ama tarda ndax gërëmoon takuuna nga mujj nga nekk min nii ci man bi manzilati wàcc waayu Haaruna min Muusaa Seydina Haarun <laughs> taxawaay wàccuwaay bi am sayna Muusaa ghayra sauf que annahu la nabiyya ba'di amul yonent ginnaaw ma voilà imaam Ahmad it daal dina koy solo voilà imaamu Tirmidi na ko noonu daal dina koy solo bi mu ko solo mu ne xasanun saxiixun gariib min haadal wajh imaamu Ahmad moom ci Qutayba ibn Sa'iid la ko jëlee mu ne haddasanaa Haatim ibn Ismaa'iil qaala haddasanaa an Bukayr ibn Mismaar an Aamir ibn Sa'd an abiihi voilà <coughs> mu ne sami'tu rasulallah sayyidina Sa'd ibn Abi moo ko nettali doom yi sami'tu dégg naa yi ndaw yàlla sallallahu alayhi wa sallam yaqul lu lahu mooy sayyidina Ali wa xalafahu fi ba'd yi fii dane ci lenn mais xam ne benn ci ga euh, fekk da ko bàyyoon ginnaaw benn ci fekk benn ci xareem yi ah, ah xam nañ ne fan la Tabuk la voilà léegi euh, fa qaala ali seydna ali radiyallahu anhu daf ko ne ko yaa rasulallah tuxallifuni ma'a nisaa'i wa sibyaan danga may bàyyi ci ginnaaw ak jigéen ñi xale yi <coughs> mu ne ko yaa ali ama tarda an takuna minni bi manzilati haaruna min muusa illa annahu la nabiyya ba'di ndax gërëmoo <coughs> taxaw nekk waa wàccuwaay seydna haarun ci seydna muusa suuf ka seydna haarun de yonent la woon mais yow mënoo nekk yonent ndax la nabiyya ba'di